waaw loolu amoo droit danga ngaa war a wax lu wuteeg li am ngir mën a euh, aar sa jullit boobee ci nëbb gi nga koy nëbb waaw mooy boo nëbbalee nit aw ak faamaalahu ba mooy koo xam ne yow daf la am koo xam ne tooñkat la ñëw na hé ko yor xam na ne boo nee waaw sa bunt li muy jël yoonam new ci moo la ko doole bu boobaa looy def boobu la naan la wajaba dafa war alkadibu bu boobaa wax lu amul bi ixfaa'ihi ci nëbbal ko loolee moo xam jullit bi ci boppam ci tooñkat bi ko war a rey bu ñëwee na la hey yow waa xam nga fi mu nekk waroo nekk naan noo man borom bi dafa waxoon quoi yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as saadiqin quoi kon nag si xam naa fi mu nekk mu ngi fee déet kon noo ko def <laughs> non sa way lu la dal <laughs> boroom bi nee na yéen ñi gëm yàlla dëggu leen keet ah, leen seen borom te ngeen bokk ci ñi nga xamante ne ñoo ñu dëggu waaw kon nag xaaral ma wax waa ji fi mu nekk après bu ñu waxee gaay yi di la ŋàññi naan la yow yaa tax lii lépp dal ko gaa yi jàpp nañ ko yóbbu ko njabootam ak yi gisatuñ ko xamatuñ sax fi mu ne ñu ngi laaj nguur gi fan la. nekk ñu naan seen yoon nawu ci xamuñu ko duñ la sax tontu duñ la faale ban prison xamuñu ci dara waaw xanaa non waaye yow topp leen ne man lan laa def damaa wax dëgg rek ah voilà dañ maa laaj est-ce que t'étais obligé tontu même si c'était obligé waa ji na la tontul baamaray la mais dangaa ngaa topp est-ce que yow obligé nga wax noonu obligé wu boobu daa war parce que himayatu nafs ah ci maqasidu sharia la bokk mooy aar bakkan waaw maqaasidu shari'a daf cee bokk li nga xam ne mooy euh, hifdu nafs ñoŋal bakkan waaw doo ñëw di vilipender nit ñi noonu même bu dee ne wala boog di di di tas seeni secret ci ñoo xamante ne ay tooñkat lañ bal lu leen dal ñoo xam seen bakkan wala seen cër wala seen alal wala seen njaboot ñu accéder ci ci tooñ loolu bu boobaa yow da wax lu amul te bu boobaa dañ ciy am te yaaba ah non attends c'est pas bu boobaa yow gis nga sawaay xam nga fi mu nekk xam nga ko waaye nga ne noo man xaw ma waaw xaw ma ko ndax en mooy comme xiiba fële te imaam dina ko dina leeral ci biir mooy yow la nga war a nëbbu mooy objectif boobu moo ëpp doole liñ naan la bul nar waaw parce que bakkan moo taxaw te waa ji tooñkat la ñaata ay nit la jàpp daal di leen rey noonu ci ci maali foro yoonam newu ci sax faax la waaw sax faax bu yées la nekk koo xamante ne nii mooy rey nit comme niñ ko waxee léegi ak naanum ndox rey nit sax la gën a woyofal wal iyaazu billaah léegi bu boobaa mu ne ah kon bu boobaa wa wa kaza noonu beneen misaal law kaana indahu wadi'a waaw moom mooy waa jox la loo xam ne daf la koo dégg wa araada zalimun am ab tooñkat boo xam ne fee lañ na xaws moom jóge na le axdaha bëgg koo jël alhamdulillah man a tooñ rek bëgg jël alalu jàmbur mu ne bu boobaa wajaba day war day war lan al kadhibu ci nëbb gi nga xam ne moom lay nëbb li nga xam ne mooy loolee ñu ko dénk waaw diw dalaa dénk ah 4 millions francs CFA waaw benn waay jóge ne tooñkat la nag am na am na kàttan nga ne hé yow diw da ngaa xaalisam te leer na ne boo ko nee waaw mu nangu ko ci yow ba pare jël ko ci maali foro ci tooñ bu boobaa li war ci yow mooy nga wax wajaba day war lii moom dañ la see mayul gis ne bu la nee wajaba mooy lu war mooy loo xam ne mayuñ la ci choix non mooy amoo ci lu may tànn mbax par force la wajaba loolu mooy wajaba waaw day rot ci kaw comme si yow amoo ci benn loo ci euh, loo ciy choisir nii lay demee nii la kon wajaba day war lan ixfaa'u bi al-kadhib nar bi ixfaa'iha ci denc nëbb gi nga xam ne bi nga ko nëbb mooy euh, li nga xam ne mooy euh, lam la dénk léegi nag mu ne la wal ahwat li nga xam ne nag moo gën a sàmm nag fii hadihi fii hada kulli ci misaal yi ma la jox yi yëpp ne la day war nga wax lu amul li ci gën a sàmm nag mooy lee mën naa nekk mais li gën a sàmm mooy al ahsan an yuwarriya mooy mu def tawriya léegi nag dina leeral luy loolu mu ne wa maana tawriya maana tawriya mooy kàddu gi wax ne loolu de mooy li gën mooy lan an yaqsuda mu jublu bi ibaratihi nga xamante ne mooy kàddoom gi muy wax maqsudan saxiixa jubluwaay objectif boo xam ne bu wér la laysa huwa nekkul nar bi nisbati ilayhi par rapport ak moom wa in kaana bu dee nekk na kaasiban ay nar fi zahiri lafzi ci li nga xam ne moo feeñ ci kàddu yi li feeñ ci kàddu yi waa ji ci biti nii nit bu ko déggee mu wax mën na ne kii day nar waaye nag loolu mooy ci waa ji ci waa ji koy dégg waaw wa in kaana kaadiban fi zaahiri lafdi ci bitini kàddu gi mu wax ah day wane ne ci wax na lu wuteeg li am de waaye it day nekk lu dul noonu wa binnisbati ila ma yafhamuhu al muxaatab ki muy waxal wax gi mu wax lim ci comprendre loolee day nekk loo xamante ne ah lii daal euh, ah, moom day jàpp ne lii nii déedéet dëgg quoi lii amul quoi non ki muy waxal waaw léegi nag mu ne <laughs> waaw euh, walaw lii lii mooy lan nañ joxe exemple bala muy jàll mooy liñ la waxoon hein wax la joo xam ne mooy day xam nga kàddu day am liñ naan sens propre ak sens figuré mooy booy door a wax am na looy déggee ci wax ji loo xam ne boo ko déggee sa xel loolu lay jëkk a dem sens propre mu am nag sens figuré boo xam ne mooy bu laqatu la boo xam ne maanaa bala bu bu kàddu gi am waaye nit ñi boo waxee du boobu la ñuy njëkk la xel yi di njëkk a dem bi xel yi njëkk dem mooy al maana zahir maanaa bi nga xam ne sens bi nga xam ne mooy le sens apparent le sens apparent ci la xel yi njëkk a dem bi feeñ waaye du dem di daw jëm ci le sens figuré muy li nga xam ne mooy euh, loolee loolu lay wax ni léegi nag yow boo ñëwee di wax utiliser mot boo xam ne day ambigu waaw waaw comme waa ji ñëw ne la hey yow gis nga sa waay gis nga sa nga ne ko noo ah man de gisuma ko nii ah gisuma ko nii de xam nga boo ne gi wala doo ci dolli nii bi sax te mu ne nga ne non gisuma ko waaw waa ji lan lay comprendre ki ngay waxal te ne mooy xamoo fi mu nekk alors que yow li ñu ci mooy jamono jii mu lay laaj yow nekkoo di gis waa ji di ko xool nii di ko waaw kay <laughs> waaw xam nga léegi waajale bu découvrir na yow xamoon nga fi mu nekk day jàpp ne da ngaa nar wala déet parce que laajoon na la nga ne gisoo ko alors que yow ci yow naroo parce que li ñu ci jublu woon mooy jamono ji muy wax ak yow nekk ko woon di ko xool di gis waa ji loolu lay wax lool mooy misaalum tawri lu ama am solo la waaye nag nit mënula dëkk dundam yëpp tamit di tawri quoi sinon langue yi doon am sens quoi te tamit di wax ak nit ñi dootul mën nekk buñ nee xë naam dara ma rek sawaay ne dafay tawriya tout le temps la yajuuz nag waaw mooy gisoo ci ay kaa lañ la wax léegi nag mu ne <laughs> waaw allahu akbar allah allahu akbar léegi nag mu ne walaw taraka malgré lii ñu ne ne mën naa nekk walaw taraka taru tawriya nañ jëlaat misaal bi ñu wax waa ji ne yow gi xam nga di mooy gis nga diw gis nga ko gis ko waxul waaw ne même bu dee walaw taraka bàyyi na tawriya mooy deful loolee waaye nag wa atlaqa ibaratal mooy deful li ñu wax nii gis nga ko waxul ne noo gisuma ko jublu ci lële waaye mu ne noo xaw ma su mu nekk te gisuma ko du tout kooku ma su ma koo kii xaw ma lan lu fa nekk wa atlaqa mu daal di joyal ibaratal kadibi kàddu koo xam ne nar la fa laysa bi xaraam lii lii moom it xaraamul fii haadal xaal même bu bàyyee li gën ndax nañ ne mooy wax wax ci dina sàmm waaye même bu ko bawee sax def ne loolu loolu du xaraam léegi bon riwaaye bi ma yor nag mooy bon version këyit bi ma yor ci bi Euh, ñi ko def dañoo def entre parenthèses raja kitaaba ihya ihya ulumuddin lil Ghazali ñu ne boo bëggee lu gën a yaatu nag ci lii dellul ci téere ihya ulumuddin la révivification la religion muy euh, bu al imam al-Ghazali mu siiw mi radiyallahu anhu léegi mu ne wastadalla léegi imaam an-Nawawi di wax loolu ñoom ñoo ko ci def mais amul ci kii mu ne wastadalla al-ulama boroom xam-xam yi nag daal di nañuy tegtal ñoom daal di nañuy tegtaloo li jawaazil kadhib ci permi permission boo xam ne ay explication ci lay mën a nekk fii haadal xaal ci xaal bi fan lañ ko teg bi hadiisu Ummi Kulthum muy xadiisu Umm Kulsum radiyallahu anha muy bintu Uqbata ibn Abi Mu'ayt de Umm Kulsum doomu Yonent saa sax la non waaw Umm Kulsum bi dañoo bari woon kii mooy Umm Kulsum di doomu Uqba frère la woon ci Sayyid sœur la woon ci Sayyid Sayyidina Usman ibn Affan ndax Arwa bint Kurayz nga xam ne yaayu Arwa bint Kurayz moo doon al-Bayda bint Abdul Muttalib radiyallahu anhu mooy gis nga Seydina Usmaan ni bokk ak yoneen saa sallam dafa bari ah. waaw am nu rëy mooy euh, euh, ummu kii ñu tudd Ummu Kulthum bi waxoon nañ la ko ba ñuy gis xadiis dinañ la fàttali léegi imaam bu yoo xadiis Euh, Uqba ibn Abi Mu'ayt al-mujrimu ash-shaqiyya ku yées ki ta bon ko keroog ci yoon wi bu ñu jógee Badar prisonnier la woon yeneen saa salaam ci yoon bi la wax ñu faat ko ñu faat ko ku yées ku bon waaw taroon ci lislaam ak bon akuk keñaan akuk soxor moo xojoon yeneen ci bari saa salaam ba daanaka xadiisu ibn Amr Abdallah ibn Amr ba tuutee def li nga xamante ne mooy ak nokkeem daal di arrêté ku bon ki ba pare ñëw Badar ngir fay sa lislaam waaw ñu jàpp ko prisonnier ginnaaw bi ñu naqalee ñoom Abu Jahl mbokkam yam fa àndaloon ci ban Badar bi ci noonu moom nag ñu jàpp ko prisonnier ci yoon bi bu ñu jógee Badar bi ñëw Medina ci la Yonent saa sam digle ñu daal di koy faat doom ji nag muy ba muy kii bokk euh, kii kii doomam la Umm Kulsum bii bint Uqba waaye yaayu Umm Kulsum mooy yaayu Seydina Usmaan voilà mooy Affan moo dencoon um Arwa bintu Kurayb di yaayu Seydina Usmaan am ci moom Seydina Usmaan euh, euh, léegi bon am na beneen tamit doom bu mu ci amoon après sauf que après bi nga xam ne kii denc ko nag muy euh, Uqbat ibn Abi Mu'ayt léegi mu am ci ñoom ñii al-Walid ibn Uqba ba nga xam ne moo doon gouverneur boobu rek taxoon sax Seydina Usmaan radiyallahu anhu ñu bari doon ko ñu xamul dara ñi da ñàkkub yar kii ba daal du koy faat moom moomu ak kii ñoom ndaw si ñoom ak Seydina Usmaan ñoo bokkoon yaay seen yaay moo doon Arwa bint Kurayz moom yaayam bàjjenu yonent bi la non non waaw bàjjenu kii la euh, yonent bi alayhi salaam waaw. parce que seeru Abdullah mooy jur yaayu Seydina Usmaan gis nga muy al Bayda waaw waaw waaw Bayda wa Aatikatu waaw maa ngi dégg waaw <laughs> waaw walla wa kulluhunna shaqiqatun li walidihi waaw siwa safiya ah eh, eh, wusta talikan nuzumi la seydi alhaaji malik alayhi ridwanul malik wax waaw waaw ah, wa umaymatu bayda'un wa atikatu <laughs> waaw kay foofu fële ca xilaaf bayda boobu moo yaayu arwa bintu Kurayz mi nga xam ne moo yaayu Seydina Usmaan moom arwa mu ngi génn àddina ci xilaafa doom ji Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan keroog ndeysaan Euh, Seyna Ousmane dañoo dem di denc ci Baqiya gi ñu ngi nii ci al masjidu sharif an nabawi alayhi afdalu salaatu wa salaam euh, mu dem Baqiya gi daal di ñu denc ndeyam ba pare bokk na ci ñi nga xam ne téye nañ ci jàjj téye ba ñu yóbbu ba teg ko ba dugal ko ci biir euh, ñu jullee ko am na benn riwaaya bu ne. tabi'in bi dane euh, xam naa dañ fa xaw a yàgg bi ñuy ñëw fekk ñu julli ba pare ci jàkkaay yoneen saa saam gii ñu nekk neena na Seydina ñëw fekk ñu julli ba pare mu ngi julli léegi nag moom mu war a julli muy julli moom kese nee na ma nekk ci wetam euh, dégg ko bokk na ci keroog ñaan yi mu ñaan mu naan allahumma arham wala ighfir li ummi naan allahumma esa borom yal na nga yërëm yal na nga jéggal sama ndey allahu akbar amin ñu ngi tam nañ la allahumma ighfir li Usman wa li ummi Usman wa li jami'i al-muslimina wal muslimat ila yawmi ddin amin allahu akbar allah allah allah kon loolu dafa am solo quoi léegi kon mooy liñ doon wax mooy kon Ummu Kulthum bi yaayam nag mooy nday kooku Seydina Usmaan doon denc di ndayam waaw waaw muy <laughs> Arwa mooy yaayu Ummu Kulthum eh, bint Uqba léegi kon mu ne boroom xam-xam yi ñu ngi tegtaloo ci possibilité lii ma fi wax ci possibilité nar ci xaal lu mel nii boo xam ne day nekk farata ci xadiisu Ummu Kulthum eh, radiyallahu anha annaha sami'at lan la wax mu a dégg na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan waaw mu ne laysa al-kaddaab nekkul ki nga xam ne mooy aji wax lu amul alladi ki nga xam ne yuslihu bayna an-naas day yëwénal diggante nit ñi mooy wax joo xam ne da nga koy wax demeewul noonu ñaari nit ñoo xam ne dañoo tuddanteetuñ ndax Iblis dox na seen diggante te ñoom tamit topp nañ seen bakkanaa parce que Iblis du mooy ñëw rek ñun ñu mel ni ñoo xam ne duñu responsable ci dara si ñun itam ci lañu mooy dañ ko koo yombal waaw dañ koo yombal waaw am na yoo xam ne nag ay porof ndollu la ci nit ku bés bu ko sàgganee rek Iblis dafay jaar inna ibna aadama yajri inna inna inna shaytaana yajri min ibna aadama majra dam waaw gis nga ki nga xam ne mooy shaytaane al-la'iin day daw ci doomu aadama bi comme ni nga xam ne noonee la addam di dawee ci moom allahu akbar moo tax ihdar yaa muslim way ngëm yàlla bi da ngaa war a vigilant te xam ne ki nga ki nga amal problème mooy al adudul ladud waaw mooy ki nga xamante ne mooy noon bu mag bi waaw noon bu bon bi waaw ku bon ki nga xamante ne tar na ci ak ak noonoom ak ñi nga xam ne ñooy mbindee fii di Iblis waaw akbar kon loolu mu ne ñoom yeneen saa comme nit ki ñoo xam ne dañoo am ay problème ku dënteeku nga ñëw. ne ah monsieur X de sa moom laa jóge yow mii di monsieur Z waaw man monsieur A mii ci monsieur X laa jóge waaye monsieur X de tay da lu rafet lu ne la wax ci yow la hawla la quwwata mu ne ko ndax moom jàppoon naa ne sama mu nekk mu ne mukk te tey après te loolu amul après mu dem ci monsieur Z na wala euh, kii monsieur X ne ko monsieur X waaw monsieur Z laa jóge de waaw lu rafet lu mu waxul ci yow da koo fàtte waaw ba tax ñoom seeni mbir ñu àndaat dëppoowaat seeni mbir kooku noonu li mu def ndax lu dëgg waaye loolu loolu noonu mooy li nga xam ne lu baax la kooku yeneen saa saa ne kooku bu leen ko tuddee waxkatu lu amal kon laysal kazzaabu alladi ki nga xam ne yuslihu day yëwanal bayna naas diggante ni fa yanmi muy toxal di wax ci loo xam ne xayran waaw lu yiw lu baax waaw waaw kay aw yaqula xayran mooy day jël comme li ñu wax léegi jël wax ci yóbbu ko fële ci lu baax ngir defar aw la wala muy wax loo xam ne yiiw joo xam ne day tax ña yàqule woon wala lu naroon a yàqu daal di defar allahu akbar ngir réconcilier li nga xam ne moo naggoon mu bokk nga leen a boole allahu akbar kooku moom bu leen ko ko tuddee xadiis bi eh, nañ continuer li wax mu ne zaada muslim mu ne muttafaqun alayhi xadiis bi al imaamu al buxaari waaye na ko al imaamu abul xuseyn muslim al xajjaaj raxmatullah alayhi bokk nañ ko solo mu ne wa zaada zaada muslimun mu imaam muslim de daal dina yokk fii riwaayati fii riwaayatin ci benn noo xam ne noonu la solo xadiis bi dane qaalat ummu kulsum dane ummu kulsum radiyallahu anha nee na walam asma'hu mu ne dégguma nag yonent salaam lay wax yuraxisu di permettre fii shay'in ci dara mimma yaqulu an-nas ci li nit wax ci loo xam ne demewul noonu illa fii salaat loolu rek la permettre ñett yi kese la permettre nit wax lu amul yaani liñ ci jublu mooy alxarb mooy xare mooy jamono ji nga xam ne nit ki daa nekk di xare waxoon naa la ba ñu yónni sadisu boo fi nee say noon yow nga jël li nga am ci munition yépp nga wax leen ko ak fan lañ féete ñaata avion nga am dañ koy jël bombarder ko mu jeex ñu door a tàmbali nag escanté la waaw mooy na alxarbu xudaa xidaa xadaa loolu gisoon nañu ko waaw kon mooy ci xare waaw wal islaax ak yiwénal bayna naas diggante ñi réconcilier leen waaye wa xadiis ar-rajuli imraatah waxtaan bi nga xam ne moom la nit ki di waxtaan ak soxnaam wa xadiis al-mar'a ak xadiis al-mar'a wa xadiis al-mar'a ak wax ji nga xam ne moom la soxna si di waxtaan ak zawjaha boroom këram yow nag waxoon nañ la leeraloon nañ la ko xadiis boobu romboon na mooy xadiis bi nga xamante ne deux cent quarante neuf lañ ko gisa woon bii muy junj ta wax ko nii muy xadiis Umm Kulsum Abdullah radiyallahu anha mooy ci chapitre trente et un baabul islaahi bayna naas bunt bi wax al islaah yëwénal bayna naas diggante ñi nga xamante ne ñooy nit ñi euh, mu ne woon waan Umm Kulsum bint Uqba ibn abi Mu'ayt radiyallahu anha annaha qalat sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul yaqul laysa al-kadhdhab alladhi yuslihu bayna an-nas fayanmi xayran aw yaqulu xayran voilà noonu la ko waxoon eh, indi doon na ko foofee ah loolu eh, waxoon nañ la nag dina ñëwaat hadith chapitre deux cent soixante et un dina ko tudd foofu mooy lii voilà lépp nag loo xam ne moom lañ ci waroon a waxoon nañ ko foofu da ngay dellu foofu xadis boobu nga dégg foofu gën nañ fa leeral euh, boroom xam-xam yi euh, est-ce que li imaamu Tabari doon leeral est-ce nar nar ci boppam sax loolu mën na nekk ñenn ñi ne loolu mënu nekk foo dégg ñu ne la nar yi sariya di wax ne da koo permettre loolu tur kese. waaw tur bi kese la waaye du nar bi nga xam ne moom la ñu xam mooy tawriya lañ ci jublu mooy loo xam ne yow waa bi ko waxee am na sens bu mu nekk dëgg loolu kese la mais nekkul la nit ki ne wax lu amul noonu voilà euh, waxoon nañ la tamit hadithal rajuli wax ci wutaan bi woo nit ki waxtaan ak soxnaam loolu mooy comme ay euh, yow laa gën a sob voilà yaa ma gënal ñëpp moom itam di wax loolu même bu dee xam na ne am na mu gën a toog loolu noonu euh, day gën a baaxal nekkul loo xam ne dañ naan ko yow nag léegi kaay fii ñu bindal la ay bàkkaar lu tax nga naan sa soxna si moom mu gën a soog hmm? ah waa xamante ne nii <laughs> daa am ñaari soxna même boo amee benn kenn sax waaw ah, bu dekkee ci kii ne ah yow dañ ñëpp yow laa gën a sopp ci ci nit ñi nekk ca keneen ki tamit wax loolu kenn du na ko yow mii nag narkat nga parce xoolal yow nan nga loolu daa mën a nekk yow yaa ngi dem ci astu <laughs> ba nga fa ayee ñeenti fan nga ne ko moom nga gën a sopp ci nit ñi waaw léegi nga ñëw ci ngóoni ayam jot mu taajal la yu am solo yi jege la lool mel nam war a mel nga ne ko yow laa gën sopp yow yow yow nekk ca nartar nga déedéet <laughs> loolu léegi nag wax nañ la boo demee ci xadiis boobu nañ la est-ce que te ne côté bii li imaam al-Hafiz Ibn Hajar doon wax naan loolu mudraj la ci xadis mooy dañ ko cee yokk waaw mu ngi jaaroon ci imaamul Zuhri dellul foofu jarul ñu ciy taxawaat euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxee def wallahu taala alam kon buntu bi nii la lii jeex na lii la imaamu Nawawi nii la ko jeexale voilà <laughs> al imaam al nawawi rahimahullah nii la jeexale buntu bi nii nii la ko indee wax bi indi lii mu jeex léegi nag bii di ñëw mu duggaat ci beneen li nga xam ne mooy euh, chapitre boo xam ne ba léegi ci téere bu am solo bii di kitaabul umuur al manhiya anha téere bi nga xam ne ay mbir yoo xam ne dañ koo tere euh, lépp nag euh, di jëm ci wàllu làmmeñ waaw waaw ah nit ki te lool xam nga romboon na ci li nga xam ne